fil baabi saani wa sittiin baabul iisaari wal muwaasaa kon walillaahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn ah gisoon nañu te moom rek lañ gisoon jeexal ko mooy buntu 61 muy chapitre numéro 61 muy juróom benn fukk ak juróom ah juróom benn fukk ak benn. doon wax baabu nahyi anil buxli wa shuh muy buntu bi nga xam ne l'interdiction de l'avarice et de la ladrerie <laughs> ak ak nay gisoon nañu xadis biñ gisoon moom dong moo doon xadis numéro cinq cent soixante-trois juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak mu ne woon wa an Jaabir radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ittaqu zulma fa inna zulma zulumaatun yawmal qiyaama kon walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a ubbi buntu bu bees comme ni ñu ko digle woon yëgale woon ko ay alhamdulillah <laughs> at bee ngi ñëwaat away <laughs> ah, waaw <laughs> ngi noonu wa tilka al ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas waaw borom bi nee na <laughs> wa tilkal ayyam waaw bis yaa ngi noonu nag <laughs> waaw nu daawiluha bayna nas ñoo koy jàllar bi diggante nit ñi waaw bés boo xam ne liñ naan jour cent ak jour boo xamante ne nii nag ah <laughs> dina am yenn jafe-jafe loolu mooy àddina noonu la ko borom bi daal di binde te noonu la gëne waaw yal na daal bu ci ñëw rek fekk ñu ci lu ko neex waaw yaakaar naa ne ñu nga doon xadiis malgré baat bu leerul ba waaw fekkoon na mu leeroon ñu doon xadiis mu ñëw ñuy xadiis ah buy demaat yal nañu fekk ñuy xadiis rek waaw allahu akbar illaahi yal nañu ci borom bi saxal <laughs> waaw mooy ko di wax waxu yonent bi alayhi salaam kan moo la gën jaamu yàlla yaa fay wallahi waaw kon nag yal nañu borom bi nandal ci ki nga xam ne waxi ki nga xam ne moom la jox jawaami'ul kalim alayhi salaatu wa kon al imaam al haafiz an mu ne baabul isaar mu ne baabu buntu al mooy ëffal wolof danaan ko ëffal wal muwaasaa wal muwaasaa mooy nit ki nekk ci ay xat-xat yow nga tane ko léegi nga ne xam nga comment on va faire lépp loo xam ne tanee naa la ko ñoo koy bokk voilà <laughs> voilà loolu mooy albuwaasa ñu yem ci kepp waaw nekk na gis nga sa bokk jullit bu nekk ci ay difficulté ay weñso waaw amul lu mu añe amul lu mu reere amul lu mu nàngam ak nàngam nga ne ko kaay kër ga waaw bu ngeen ñëwee kër ga loo fa fekk yaa moom yéen a koy bokk waaw amul xaaral ma lekk ba suur après ma jox lay macaat déedéet <laughs> almuwaasa <laughs> waaw kon al isaar nag dafa nekk mbir moo xam ne lu am am solo la waaye loolu mooy ci lépp loo xamante ni lu baax la bakkanu doomu aadama bi soxla ko loolu jaam bi jullit bi na seen mbokk jullitam bu dee ne gis na ne aajo woona ko na pare ngir bàyyi koog moom waaw na pare ngir bàyyi koog moom te yàlla tax loolu mooy al isaar comme euh, <coughs> li nga xamante ne nii nit ki ah man de bëgg naa mbir mii gis naa sama mbokku jullit bëgg na ko moom tamit ma bàyyi ko ngir yàlla ne ko jëlal ngir yàlla tax loolu gëneel la rëy te tamit l'islam da ciy xiraate te boroom da ci ñaaxaate te boroom xam-xam yëpp comme yàlla imaamu Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj mu ne waqad ajma'a al-ulama ala fadilati al-ithar bit-ta'am wa nahwihi min umur ad-dunya wa hudud an-nufus waaw xam-xam yi l'islam yi ñoo dëppoo kene loolu ngëneel gu rëy la muy ëffal mooy sox nga soxla sa mbokk julli soxla nga pare ngir bàyyi ko moom ak yu mel noonu ci mbiru àddina yi ak yi nga xam ne cëru bakkan da cee am waaw man de ñëw naa saa yi gis ci bon bi wala foo xam ne dañuy jaay benn mbir bu am solo benn matériel bu kër boo xam ne ni ma ko bëgg woon doon naa ko wër fu ne bi ma ñëwee gis ko ma woo waa ji waa ji ne ma waaw man ngaa ñëw disponible na ma ñëw ba foofu fekk fa beneen waajoo xam ne jullit la. ndeke waa ji nee woon na ko mën naa ñëw ndax parce daa jàpp ne ah gars yi des dañu lay wax ba pare dutuñ ñëw mu jox ñu bari yow nga ñëw <laughs> dajeeg waa ji foofu. nee na ko ah sa waay yow loo fi ngeen waxtaan ñun de saa laay xaar ah ñu ne dama ne moom la ñuy xaar waaw ah affaire matériel am bi muy jaay ah man loolu la moo fi indi boo ma ne ma ñëw yow itam nan la la mën a wax nga ñëw après waa ji ñëw. ngeen waxaale waa ngeen ne ko ngeen wax waa ñu ne bon waaw maa waxoon ngeen ñëw parce que wóoruma woon ndax kenn ki doy désister bu boobaa man itaar gi bu ma ko doxalee mooy ma ne gis naa ne sama mbokku jullit bi jëral na jaral na ko comme ni ma ko bëggee la ko bëggee. d'ailleurs indi na benn fourgon la indi fourgonnette comme man ni ma dee fourgonnette ngir ñu def ko ci ndax suñu oto yu ndaw yi xaju ci te lu am solo la da koo yooyu ma ne bon ko bàyyi ngir yàlla ngir moom. loolu la loolu lay wax loolu ah <laughs> <laughs> loolu la loolu parce que sax ah gën la ngëneel bu waaw ah, ngëneel bu ah <laughs> waaw kon yu mel noonu mooy isaar waaw nga xam ne lu am am solo la waaye le mais suppalo am na exception isaar moo tax mu ne imam an-Nawawi mu ne amal qurbat fal afdal an la biha li anna al haqqa fiha lillahi ta'ala wallahu a'lam mu ne kantaa yi nga xam ne jaamu yàlla la loolu moom lay dëgg mooy foofu doo ci ëppal ket moo tax borom bi naan wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun bu dee am ngërëmu yàlla luy may ngërëmu yàlla hein luy tax nga am ay daraja yu koy fa borom bi loolu kenn doo taxaw ne bon man nag bon naa bàyyi sama mbokk mi ko defee moom mu am ko ma toog déedéet parce que aqu ah, yàlla la te ci borom bi concurrence la moo tax mu ne wa fii daalika falyatanafasi na njëkkalante kon foog concurrence la voilà waaw ah, boog concurrence la exemple dama ñëw ci jàkka ji dugu si kéeda ñëw <laughs> au lieu ma gis xam naa ngëneel yi yeneen kibaray saar saar wax ci sàppe bu njëkk bi ak cay nit ñi bu ñu xamoon li ci nekk gars yi dañuy tegoo bant ku nekk dañuy jël tur ñi nekk ci jàkk ji yëpp ñu bind ko ci fenn après dugal ko ci benn bool tiré au ku sa tur génn yaay taxaw tellement ni mu amee kenn du ko bàyyee keneen yooyu nag bu boobaa loolu dañ naan la doo nekk di isaar moo tax règle bi di wax naan la isaara fil qurab alhamdulillah amul ëpbalante ci yi xam ne ay jege yàlla la ndax jaam bu nekk dangaa war a def lu tax nga gën a jege sa borom waaw alhamdulillah loolu nag doo ci fëlni loolu moo tax loolu lay wax ne kenn du ci bu dee yooyu moo tax léegi bi ma xamee ngëneel yi nekk ci buñ ñëwaatee ci suñu misaal bi ci xaw ci kanamu sàppe bi man doo duma bàyyi nag benn waay jóge ne Euh, euh, euh, sàpp bi waaj a fees ma ne ko demal ci kanam man ma taxaw ci gannaaw déedéet bu boobaa da war a gaaw dem fa voilà boo gisee benn porox ndoll bu des bu taxaw naan am naa diw dina fa dem déedéet yow yaa war a kii dem te woot moytu di di jéggi doq nit ñi nga dem fa taxaw foofee ndax ngëneel yi nga xam ne moo nekk ci yooyu loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu te ku xam loolu te loolu ndax laa isaara fil Qur'an kon nag mu ngi noonu kon ci gàttal wal muwaasa muwaasa wax nañ la ko léegi nga xam ne nit ki day man di bokk ak nit ki ci jamonoy métti ak yooyu lépp loo xam ne moom la am mu bokk koog moom ba nit ki nga xam ne day xam ne problème am mooy problème am ñoo bokk lépp nga xamante ne loolu lu ama am solo la loolu mooy permettre ñu faire communauté ñu faire li nga xam ne moom lañu suñu boroom ndax ne al muslimu euh, ak mbokk julitam day mel ni benn mur yashuddu ba'duhu ba'da yenn yi dañuy dëgëral yeneen yi loolu mu waa bokk na ci moyens yi gën màgg yi tax ñu mën a jëmmal loolu waaw kon loolu la tudde bunt bi baabul isaari wal muwaasa léegi nag al imaam di tàmbalee bunt bi comme ni nga xam ne noonu mooy day danam loolu mooy li nga xamante ne nii mooy aadaam mooy mu tàmbalee ko li nga xamante ne mooy laaya yi al al quraan comme ni nga xam ne noone la ko yëgle woon moom al imaamu Nawawi ne dina ubbee buntu yi ci lenn ci ayatul eh, qur'aan yu tedd muy tàmbale mu ne qaala allahu taala wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun ha suuratul hashr aaya fekk bi di tagg mu muhaajiruuna ak lansaar yi ñi nga xamante ni ñenn ñi ñoo jóge Madina <coughs> ñoo jóge Makkatal Mukarrama zaadahallahu sharafa ànd ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam ngir jàppale ko ci diineem ji waaw ngir rawale seen diine rawale l'islam waaye dem tasi l'islam rawale seen bakkan ginnaaw bi mu tudd ñi nga xam ne ñoo leen fat nga xamante ne ngëm yàlla ci ñoom la fekk baax muy waa daaru hijra daaru rasul hijrati rasulillah alayhi salatu wassalam di madina mu ne ñooñee nii lañ mel fokk nim leen nim ni fekk ci lim leen melale ne ñoom de dañoo nekk ñoo xamante ne yuhibbuna man haajara ilayhim dañoo sopp lool ña nga xamante ni képp ku gàddaay ñëw fekk ci leen fekk nag fekkal nañ la ñu ubbil la seen xol laata ñu lay ubbil seen kër yeeg seen néeg yi te doo fekk wala yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu te lépp loo xam ne moom lañ jox bu bu jóge Makka waaw buñ la ko xasee jox jeex na amatuñ ci lonkatuñ ci seen xol amatuñ ci benn aajo na mu génnee ci seen loxo yi la génne fekk na lu jiitu mu génnoon ci seen xol yi ak lu ñu ko mënoon a soxla soxla waaw ca la ñu jox mu ne wa yu'thiruna ala anfusihim waaw dañuy ëppal ci seen bopp ci seen kaw bopp fekk bopp bëgg nañu ko bëgg nañ dañuy joxe de du doo xam ne dañoo dem bam sàppi leen wala boo xamee nañ leen ko miine nañ leen ko waaw seen benn tàkkusaan bii nga xam <laughs> seen benn yére bii nga xam ne moom lañ leen xamee ñu door koo joxe déedéet daa fekk bu ñu bëgg loo xam ne dañ koo bëgg ñu def ah effort bu rëy seen bopp ngir man koo bàyyee seen mbokk mi walaw kaana bihim xasaasa même bu dee ne am nañu aajo ci loolee lay dale foofu la lii di gën a soxla mais loo xam ne moos bon man de toute façon solatuma ko ah, nga joxe ko nag bëgg cee nekk naan damaa isaar isaaroo dara <laughs> waaw nga gis ne wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa même buñ amee soxla ci la ñuy joxe du leen ko teree joxe ngir yàlla waaw kon lii lan la tagge waa ahlul madina te ñooñ ñooy crème jullit ñi crème jullit ñi ñooy saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñii nga xam ne yonent bi alayhi ñoom ñooy mbubbu biiram ñooy ay sous-vêtements muy waa ahlul madina allah ñu leen borom bi tagge wa yusiruuna ala anfusihim kon nag waa garab gii toolu nit ñu sell ñii ñu nekk Riyad bi nañu xam ne nag gaa yi lii la de <laughs> bokk na ci seen li leen boroom bi melale mooy isaar dañuy ëffal am lu ñu bëgg seen mbokk bëgg ko ci mbiru àddina ñu pare ngir bàyyi koog moom te buñ ko ko xoole ëllëg wala di ko ci patu buñ dajeeg moom mu ñu koy xoole bëtu keroog yaa jëloon affaire ba te man ni ma ko bëgge woon waaw di yàkkamti sax benn incident xew ba mu récupéré waat ko déedéet moo tax mu ne wala yajiduuna fii sudurihim haajatan mimma utu lañ jox a joxe non jeex na seen xol la lon ko kuñ ci amatuñ ci benn aajo bañ ko joxee lañ ci suuf lañ ci pare waaw boo leen ko doon joxaat pour rien au monde ñu la de déedéet dañ koo joxewoon ngir yàlla kon wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa kon baabul isaari wallah mu ne wa qaala ta'ala mu ne borom bi kawe te yéegut ba léegi nee na wa yut'imuuna at-ta'aama 'alaa hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiiran muy suuratul insaan aaya huit mu ne ilaa aaxiril aayaat al imaamu Nawawi mu ne borom bi nga xam ne kon moo kawete yéegut ba léegi mu ngi wax di wax ci bunt bi mu ne bokk na ay nit ñoo xam ne it da leen doon tagg waaw daleen doon tagg ndax taxaw yu rafet yi nga xam ne moom lañ taxawe mu ne bokk na ci nañ mel wa yut'imuna at-ta'am ñoom de dañuy leele ñam dañuy joxe nourriture di joxe lekk ala hubbihi ci kaw bëgg ko waaw tan lañ koy jox miskinan ab way ñàkk tay laaj wa man ab jirim wala rek ku dul laaj way ñàkk daal wa yatiiman ak ab wa asira ak koo xam ne dañ koo dencoon dañ koo lakkoon jant dañ koo dencoon la mu ne ila aaxiril ayat mooy lan te buñ leen koy lan lañ doon wax innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna naxaafu min rabbina yawman abuusan qamtarira voilà de buñ leen doon jox dañ naan leen innama nut'imukum dëgg dëgg dañ leen di leel di leen jox lii dundu gi li wajhillah joxuñ leen ko parce que suñu mbokk ngeen joxuñ leen ko parce que ah ñaaw bu ngeen xiifee ñoo xiif déedéet joxuñ leen ko pour des actions humanitaires comme ça déedéet innama nut'imukum li wajhillah dëgg-dëgg lañ leen di leel li wajhillahi ngir xar kanamu yàlla mooy ngir yàlla dëgg ngir nekk nekk yàlla li wajhillahi ngir nekk nekk yàlla waaw lu boroom daa am xar kanam mun naan nii la non mooy nekk nekk yàlla li wajhillahi laa nuriidu minkum soxlawuñ ci yéen nammuñu ci yéen jazaan ak pay retour sur investissement waa ji gor la bu ma ko dundalee sonn na moo bu màggee dina ma gestu déedéet loolu taxul innama nut'imukum li wajhillah la nuriidu minkum jazaan de pay gu ñuy yaakaar gu ngeen ñuy rétribuer ëllëg ah réfugié bi de naa ko jàppale rek bés dégg na en plus moom il était un médecin chez lui moom geera am seen gox rek mu ñëw nii ah wala nangam ak nangam fii ma ne yu ak am mécanique bu garaaw la waaw léegi nag nag jàppale bés bu bés buñ ko régulariser ba mën a dugg ci circuit bi du ma fàtte la <laughs> nuridu minkum jazaan yaa noono dimbali wuñ kenn di yaakaar ci yéen soxlawuñ ci yéen pay wala shukuran wala ngeen leen ñu sax jërë ngeen jëf loolu sax xaaruñu ko ci buñ ko ci wax alhamdulilah mais xaaruñu ko ci waaw waaw akbar kon ñii nii <coughs> mu ne wa yut'imuna ta'am ala hubbi loolu mooy al muwasa fekk ay nit no lii mooy bi waaw xam nga muwasaat man damay bokk mbir mi affaire bi mooy nit ki dafa sonn ma ngeen gis ay nit ñu sonn man leen ñëw ñu dem kër ga comme ni Seyna Jaafar Abul Masaakin doon def ñoom Seyna Abu Hurayra way ñàkk ñi bu dajee ñoom ñoom ñëpp lay yóbbu bu demee kër ga lépp lu mu fa fekk ñoom ñoo koy bokk loolu mooy mu waasaat mais Isa mooy waa day ñëw jël affaire bi pare jox leen toog <laughs> waaw <laughs> waaw moo tax mu ne wa yut'imuna ta'am ala hubbihi foofu la wax ji nekk ci kaw bëgg ko ci kaw bëgg lañuy ñuy jox dàll yi nga xam ne yaa ngi koy dóori jënd mu bees waaw muy ay tëmbër yu baax waaw wala mu nekk loo xamante ne nii ay ay ay ay ay mocassin wala ay maraakis yoo xamante ne fii mu ne faas nga jóge daal di ko fay jënd ñëw bi ngay kii rek di ko wane rek benn waaye ne la waa sëñ bi ah, dàll yi moom nga gis ne bëgg na ko nga bàyyi koog moom <laughs> te ndax yaa ngi doon wax naan bu ma ñëwee moom ajjuma ji may njëkk ak ngi Ndakaaru ndeysaan ah bëgg naa koo demee ajjuma rek waa ji <laughs> sa leen waaye nga bàyyi koog moom xam nga bëggoon nga ko bëggoon nga sax waaw loolu yooyu la ala hubbihi loolu mooy al isaar nga bàyyi koog moom lii yëpp kon aaya yi day wane màggaayu loolee jëf joojee nga xam ne mooy nit ki pare ngir bàyyil mbokkam loo xamante ne ndaxakat ah amoon na ci aajo te soxla woon na ko waaye nag li wajhillah waaw mu bañ koo def comme <laughs> yenn yi moom bàyyi ko sa bàyyi ko sa mbokk <laughs> yu ñaaw yiñ doon wax <laughs> ci ay yi ñu génn tey leen kenn du fi lekk ba suur waaw lu waay nar lekk rek ngeen ko faraa ci bët ngeen ko firi bët bana ko tey leen ndax yal na yal na yal yal na bu ma yal na ma jëkk yal na ma jëkk <laughs> yal na ma jëkk <laughs> voilà yooyu déedéet yow kooku moom <laughs> isaaroo fen naan téy leen ma naan ndox yëlëb leen ko ba xaw leen teet xal kooku moom lu ñaaw nga def waaw man nag ada nga boole sa sarax bi te lool bi du ko nangu waaw ñi nga xam mottali li nga xam ne moom lañ joxe man nan <laughs> ak ada yi ngaw moom ci ñooñu nga bokk ko yow bokkoo ñi nga xam ne la yutbi'una voilà ñooñu yow yow ñooñu ñooñu baax <laughs> kon affaire baa ngi noonu kon aaya yi kese laal imam indi bii di eh, ñëw nag mu daal ñu daal di dugg ci wàllu xadiis yi insha allahu taala imam nag indi na fi xadiis cinq cent la koy commencer muy xadiis sayna Abu Hurayra mi ñu war a gis bii insha allah après <coughs> cinq non euh, cinq hadith la ah boobu la ah, cinq hadith jeexale ko cinq cent soixante-huit ah, kon loolu insha allahu taala loolu kese la def fii cinq hadith ci jotaay bii di ñëw insha allah ñu daal di koy gis wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin